fi jam'i ma farraqahu ad-Daymaani radiyallahu ta'ala anhumaa wa ardaahumaa fi al-baab ath-thaalith fi al-adab wal-fadaa'il fi faslun fi ash-shukr wal-khawf wal-huzn li jahli al-amri yu'addu min jumlatihaa faltadri ba léegi sëriñ bi mu ngi ñuy limal radiyallahu anhu tegginu sant yàlla limaloon nañu ci li nga xamante ne ni mooy ñeent bu mujj biñ gisoon mooy arraja yaakaar waaw mooy di yaakaar sa boroom di yaakaar mbaaxuk sa boroom xéewali sa boroom lewatuk sa boroom waaye di def lu tax ngay am loolee di jéem loo def salal bu la duggee it du tee ngay xemmeem ndax loolook moom ak nit ànd tarxiis ñoo ànd waaw moo tax boroom bi ne woon <clears throat> bu ngeen fi nekkoon yéen doomu aadama yi ba ni aadama xataa doomu aadama yépp alayhi salaatu wasalaam ñoo susceptible ñoo xamante ne def bàkkaar jombu leen voilà mën naa ne te nag ñi gën ci ñi nga xam ne ñooy def bàkkaar mooy ñi nga xam ne dañuy tuub te borom bi nee na bu ngeen tuub bu ngeen woon ci kaw suuf du ngeen defi bàkkaar di tuub ma leen di jéggal kononte kon ma jële leen fi indi ñoo xam ne noonee la ñuy def di defi bàkkaar di ma ñaan di dellu ci man ma di may di leen tuubal waaw kon mooy moo taxoon ma ne waroo yow nag kon di sukkandikoo ci say jëf ba boo tarxiisee nga sag sag yaakaar daal di wàññeeku déedéet voilà yow yaakaaral rek boo tarxiisee it xam nga sa borom ah moo maandu ci yow lii sa taq-taq la yow yaa suufe moo tax nga delluwaat ci sa boroom dina am yaakaar voilà kon nag gisoon nañ yaakaar mu ne nag kaay ma dollil la ci juróomeel bi wal xawfu bokk na ci tegginu sant yàlla wal xawfu nit ki cam si daa war a nekk koo xam ne day ragal boroomam waaw di tiit même bu dee mu ngi jaamu yàlla ndaxam ne borom bi nag innama yataqabbalu llah min al muttaqin dëgg dëgg borom bi ñi muy nangul mooy ñi ragal yàlla te est ce que bi moo ko ne yow bokk nga ci ñooñu est ce que wax na la ko déedéet comme que waxu la ko nag ah yow li nga man mooy lim la digal nga ciy ne di am yaakaar mu fay la te ay di tiitaale kamit possibilité que ne jombul tamit de li nga fi jëf yëpp du ci nangu dara moo tax da ngay tiit waaye tiit sa màggaayu boroom xam ki nga xam ne moom la doon voilà waaw sa màggaayu boroom tax ngay tiit waaw comme li tax yonent bi aleyhi salaatu salaam doon tiit mooy da moo tax bu yenn yi doon am lu naturel yi nga gis ngelaw li di upp baax wala yu mel noonu nga gis yonent bi aleyhi salaatu salaam jóg waaw nga gis ko mu tiit lan ndax xam na ne boroomam tabaaraka wa manifestation boroom bi ay tajalliyaatam yi nga xam ne mooy mooy moom mooy borom bi muy feeñu waaw waaw allahumma di ñaan boroom bi taw yi alal aakaan yi waaye ca ca ca xeer ya ak yoo yële waaw wa manabitu shajar fa nga xam ne garab ya falay falay falay falay falay saxe waaw nga gis buñ jàppee weer wi jàpp jant bi ni mu doon jóge di tiit waaw ndax xam dëgg-dëgg boroomam kon wal xaw fu bokk na ci tegginu sant yàlla mooy ngay tiit wal xusnu di am jàqare waaw lépp ngir sa boroom lu tax li jahlil amri di jàq di tiit xam nga jàq moom mooy li weesu waaw xawf mooy ngay tiit li ngay ragal mu ngi sa kanam li jahlil amri ndax dangaa réere dëgg dëggu mbiru yàlla ab dogalam danga koo réere loolee ndax nag ah yonent bi saa saa waxoon nañu xadiis bi yàgg nañ ko fee gis nit ki dina jëf jëfu waa aljana ba dara desul lu dul lu jege mu def waxu waa waa safara daal di fay dugg naka noonu beneen côté bi kon nag comme que yow mooy li waxoon ne in in bihaam dafa lëmu nëbbatu mujjanteelu nit ñi kon yow ak sa bos yow voilà moo tax ngay tiit waaw waaye di am yaakaar na yaakaar ji nag di féete kaw waaw mu ne ñaar yi yu'ad kon ñaara ngoog cinq ak six alxawfu ak alxusn waaw di ragal di njàq ndax ragal gi nga xam ne mooy ñàkk xam liy xew ëllëg ak lan la la borom bi dencal yu'ad mu ne lii dees na ko compter min jumlatiha ci ci ci ci ci li nga xam ne mooy mbooloom ci boole ko ci li nga xam ne mooy aadaab yi ci tegginu euh, sant yàlla fal tadri na nga xam lii yow cam si ñu ne ko jeex na mu ne déedéet mu ne wassidqu warrida ma tafwidi dëggu mooy sëccéen bi dëggu ak sa borom inna allaha ah mu ne lan la wax yaa ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as saadiqin waaw yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla ragal leen yokk leen ragal yàlla te bokk ci ñi nga xam ne ñooy woy dëgguñu ñi yonent bi alay saar saam ne woon innal abda la yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba inda allahi siddiqa jaam bi de dina dëggu ci ay waxam ay jëfam ay xaalam léppam waaye yataxarra sidqa di essayer lépp lu muy def mu ciy dëkku xatta ba kera yuktabu lañuy bind fa indallahi fa yàlla borom bi kaste def ne kii moom ci siddiqul yoona yi ñu tegu ci yonent yi dëgg sax seenu dëkku bu jéggi dayoo waaw mu boole leen ci kon was sidq mooy sëccin bi di dëggu bokk na ci tegginu sant borom bi tabaaraka wa waaye war ridaa bokk na ci li nga xamante ne nii mooy tegginu sant yàlla mooy ngay gërëm ci li mu def waaw gërëm ci lépp lu borom bi def moo xam yow ci biti nii neex na la wala naqari na la moo ci yem waxoon nañ ko fan yële jëlal na la sa doom jëlal na la sa baay jëlal na la sa yaay jëlal na la sa mbokk wala sax dagg na sa tànk waaw fëq na sa bët parce que accident nga def sa bët bi fëq waaw damm na sa baaraam nga kontaan ci gërëm ci loolu te xam ne borom bi moom lu ko neex kesey am masha kan wa ma lam yasha lam yakuni lu ko soob dong nga fiy am ci nguuram gi lu ko soobul nag du fi am te nag ba nga xamee ne kon neex na borom bi ah nga gërëm ci li mu def waaw kon war ridaa waaw tax yonent bi saa saam bañ jëlee doomam ji waxoon nañ ko fan yee tamit seydina ibrahim alayhi alayhi salaam waaw waaw mu ne wala naqulu illaa bi mu naan sa bëtee jooy rongoñ yee sotteeku xool bi di jàq waaye duñu wax ci suñu làmmiñ yi illaa maa yu yi ma maa yuhibbu rabbuna wa yarda lu dul li suñu boroom ak li nga xam ne moom la gërëm kon nag ar mooy siis mooy huitième bi bokk na ci tegginu sant yàlla ngay gërëm lépp lu mu def maa taf yi di ànd ak di jël lépp sa lépp nga jooyal ko jox ko bëbbal ko yóbbul ko borom bi waaw jël say mbir wa ufawwidu amri ila allah waaw la mu'minu aali firawna waxoon aji ngëm yàllaay waa kër firawna ba muy woo firawna ba ko Seydina Muusa di leen woo mu nekk fa di dof dof loo ko reewantu moom firawna ndax mag mu reew la woon xamul boppam naan ana rabbukumul a'la maay seen borom bi gën a féete kaw ah, am ku jël parole te suuratu Xaafir waaw leeral mbir yi waaw muy mu'minu aali firawna ka nga xam ne aji gëm te bokkoon ci waa kër firawna waaw wa u ne wa ufawwitu amri ila allah ba mu leen waxee lim leen di wax ba pare ne waaye nag li ma leen wax yépp ngeen gëm maa ngeen ñàkk maa gëm man di dama leen di yàllaay biir man di jël naa sama mbir yépp daal di koy deeloo suñu boroom tabaaraka wa ta'ala waaw te nag na leen leer ne fa sa tadkuruna maa aqulu lakum wa ufawwidu amri ila allah inna allaha basirun bil ibad waaw lii ma leen di wax naan leen génn leen ci bu ngeen ci génnul am na lu leen di dal de waaw waaw di ngeen fàttaleku ji nag bu ngeen topp lii ma leen wax <laughs> laayi biir gii ngeen topp yonente bi yàlla bii di Muusaa alayhi salaatu wassalaam wallahi di ngeen fàttaleku ji di ngeen ne ah, diw de waxi woon na ko waxoon na ko waaye malgré tout ça man jël naa sama yëpp delloo ko boroom bi inna allaha borom bi basirun aji gisaakoon la bil ibaadi ci jaamam bi kenn rëccu ko kenn nekkul en dehors de sa surveillance ci nekk ci bitik caytoom kon mu ne si sidqu dëgg war ridaa ga gërëm maa tafwidi kon boobu mooy neuf bi delloo si lépp yokku ko mu ne yii yëpp yu addu jox ko sa borom féetale ko ci sa borom delloo lépp sa borom yu addu dees na ko konte minha bokk ci aadaab yi